an ibni Mas'ud wa ibni Umar wa Anas radiyallahu ta'ala anhum annahum qaalu qaala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam likulli ghaadirin likulli ghaadirin liwaa'un yawmal qiyaamah qaal haadihi gadratu fulaan muttafaqun alayhi wa an abi saciidin al-xudriy radiyallaahu anhu anna nabiyya sallallaahu alayhi wa sallam qaal likulli gaadirin liwaa'un cinda istihi yawmal qiyaamah yurfa'u lahu biqadri qadrihi alaa walaa gaadira a'zama qadran min amiirin 'aammin rawaahu muslim rahimahullahu ta'aalaa qaala al-imaam al-haafiz an-Nawawi Allahu akbar rahimahullahu taala rahmatan wasi'a muy ñëw ak ñun ci suñu chapitre bii nga xamante ne nii tàmbali woon nañ ko ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna muy alhamdulillah chapitre bi nga xam ne mooy deux cent soixante-dix-sept baabu tahrimil ghadr bunt bi nga xam ne mooy wax xaraamal gu ñu xaraamal wor xadis bi ñu gisoon nekkoon xadis bu fi romboon ñaari yoon moo doon xadis 1584 mu ne woon wa Abdillah wa an Abdillah ibn Amr ibn al-Aas radiyallahu anhuma anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qaala arba'un man kunna fiihi kaana munaafiqan xaalisan wal-iyaadu billah tey ñu war a gis xadis bi ci tegu ñaar waxoon nañ la dañ leen di boole muy xadis mille cinq cent mu ne wa an ibni Mas'udin mu ngi jële ci ibnu ummu abdin di doomi ummu abd di doomi Mas'ud ummu abd moo doon yaayam moom jullit la woon radiyallahu anhuma waaw mu ne wa an ibn Mas'ud mu ngi jële ci Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ak beneen Abdallah wa ibn Umar ak doomi Umar di Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab al-Adawi radiyallahu anhuma mu ne wa Anas ak beneen saxaaba di Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhum annahum qaalu ñoom ñépp nee nañ ñu ne qaala an-nabiyyu yonent bi alayhi salaam nee na li kulli ghaadirin trahir man bu nekk ak trahir wuman bu nekk woraatekat bu nekk dina ko ñeel liwaa un ab drapeau yawmal qiyaamati buñ koy sampal bésub taxawaay ba di ko gis xam ne kee moo doon le trahir man par excellence waaw xam ne kii trahir man la yuqaalu dees na wax bu keroogee haadihi gadratu fulaan ne drapeau bii mooy màndargaal li nga xamante ne mooy traîtrise traîtrise bu diw trahison bu diw waaw na ak ak ak naxaateem woraateeg ak ak woraateem màgge noonu la drapeau bay kawee ñépp di ko séet xam ne diw daal ndekete daal mooy ki yàqu kële nag mu ne muttafaqun alayhi hadis boobu al imaamu al Buxaari na ko noon al imaamu Muslim Abul Husayn bokk nañ ko solo parce que da ngay xam ne hadis yi xam nga ñetti saxaaba la ko jële waaw yooyu yëpp muttafaqun alayhi la dinañ ko gis inshaa Allah ci taxriij bi léegi mu ne xadis bi ci tegu 1586 wa an abi Sa'id kon beneen saxaaba muy ñeent ñu ngi nekk sax ñeent mu ne waan abi Sa'id mi ngi jële ci Abu Sa'id al-Khudri yi ko joowoon ci waa Banu Khudra radiyallahu anhu min al-ansar radiyallahu anhu anna an-nabiyya kana yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi qaala nee na li kulli ghaadirin ñeel na trahirman bu nekk waraatekat bu nekk traître bu nekk ah ñeel na ko liwaa un ab drapeau mooy ca gannaawam lañ koy sam wal iyaadu billaah waaw mooy gannaaw ga gannaaw ga xalqatu dubur wal iyaadu billaah muy bën bën ba nga xamante ne buy dem àll di dem wonat foofu lañ lañ ko koy sampal wal iyaadu loolu mooy ist Allahu akbar allahu akbar waaw léegi nag yawmal qiyaamati bésub taxawaay ba yurfa'u lahu des na ko yëkkatil drapeau ba bi qadri qadri fu ak traîtrisam toll rek ak traitam fu mu toll rek trahison wam nu muy màgg drapeau bay gën a màgg moom daal drapeau bi moom day topp ni mu woon ci àddina bi rek waaw xam nga trahir man yëpp yemuñu ay ay ay darakaat ndax ñoon yoruñuy daraja ay darakaat te suuf lañ jëm di nuur ñoom ñëpp yemuñu waaw am na ñoo xamante ne ñoo gën a garaaw ñooñu nag seen drapeau yooyu gën a kawe waaw day proportionnel selon sa traître gi nga nekkoon sa naxaate gi nga nekkoon doon ko def ñi nga xam ne noonu la tolloon mu ne alaa bu keroogee dinañ ne alaa waayooyu alaa yëgu ngeen yéen waa mawqif bi yéen ñi nga xam ne yéen la yàlla dekkil mooy alxalaaiqa kullahumma ñoom ñëpp minal insi wal jinni jinne yeek ñu ne alaa yëgu ngeen yalaa dégg leen ñu wax leen yonent saa salaam ne wala gaadira di yëgale fii ci àddina bi ne amul ku dàq trahir a'zama gu gën a gadran ak trahison traître amul traître bu féete kaw waaj yi mooy kan min amirin amma koo xam ne yow yaay buur comme buur la wala président wala xalifa mooy koo xam ne yow mbiru réew mi yëpp lañ la jox nga gérer nga daal di leen trahir kooku moom parce que day proportionnel kooku ak ñi mu yor parce que moom bu trahir ci li taxoon ñu fal ko en fait trahirul benn ñaari nit mooy réew mi yëpp la trahir. ku nekk ci suufu autorité na la waaw xam nga ne ko moo gina a garaawle ministre bi nga xam ne moom ministère ba mu occupé de la pêche bu trahiré pêcheurs yi pêcheurs yi du ñu sénégalais yi waaw <laughs> pêcheurs yi ci sénégalais yi lañ bokk mais du sénégalais yëpp ñooy ay pêcheurs alors que bu dee c'est le président de la république waaw wala président wala njiit bi wala buur bi wala xalifa bi kooku bu trahiré ummaa yeneen saa salaam yëpp la trahir wal iyaadu billah mu ne amul ku gën a màgg ak ak ak waajoo xamante ne moom lañ jox mu jiitalee mu nekk ki nga xam ne mooy waliyul amr moom moo jiite mbir yi min amirin ci njiit am boo xam ne moo jiite ñépp waaw waaw mu ne xadis bii nag kanta bu sayna Abu Sa'id bii moom moo tax xam moo tax dugalu ko fële tarteeli muttafaqun alayhi aloobu bii dana rawaahu muslim al imaamu Abul Husayni Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullahi alayhi moom moo ko solo léegi laaj mu njëkk bi mooy léegi ñetti xadiis la bi ci kaw ñetti saxaaba la moo gi wuti léegi nañ njëkk jël ki ñu wax wa an ibn Mas'ud waaw nañ njëkk jël kooku di Abdallah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib radiyallahu ta'ala anhu moom hadiisam ñu la moom hadiis sallam ak bu Seydina Anas bi mën nañ leen a boole ndax ñoom la imaamu euh, dana wa an Anas wa Saabit waaye nañ jël bii rek wa an ci Abdillah wa an Abi Wa'il an Abdillah muy euh, ibn Mas'ud wa an Saabit an Anas radiyallahu anil jami' waaye nañ jël rek kon boobu al imaam al Bukhari boobu moom foofu moom foofu rek la ko indi benn bunt ci bunt boobu la indi bu Abdallah ibn Mas'ud version kitaabul jizya baabu ism al ghadir lil barri wal fajir waaw <laughs> mooy bàkkaaru ki nga xam ne trahir man la moo xam ku baax la trahir wala ku bon mooy trahir ça veut pas dire que man daal sawaay comme que sawaay kii la man dama baaxul dama koy trahir déedéet moo tax imaamul xaas na xajar ne ay bunt bi imaamul Buxaari tudd ko nii rahimahullah mooy sawaa'un kaana min barrin li faajirin aw barrin aw min faajirin li barrin aw faajir wala mu moo yem képp trahison bi jóge xam ne ku baax la baax na tey dafa trahir koo xam ne faajir ko kàccoor la wala boog ku baax trahir ku baax moo yem c'est la même chose koo xamante ne ab kàccoor la li barrin trahir ku baax aw faajir wala mu trahir ab kàccoor bi moom yépp ci yem al-imaam al-Buxaari rahimahullah mu ne haddasanaa Abul Waliid mu ne nettal nañu suñu sëriñ di Abul Waliid di Hishaam ibn Abdil Malik al-Baahili mawlaahum Abul Waliid at-Tayaalisi al-Basri rahimahullahu ta'aala gane àddina 133 génn àddina 227 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddasanaa Shu'batu mu ne ki ñu nettali mooy Shu'ba di Shu'ba ibn al-Hajjaaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistaam al-Waasiti al-Basri amiirul mu'miniin gane àddina entre 82 ba 87 génn àdduna 160 rahmatullahi alayhi an Sulaymaan al-A'mash mu jël ko ci Sulaymaan al-A'mash ci Sulaymaan ibn Mihraan al-Asadi al-Kaahili mawlaahum Abu Muhammad al-Kuufi al-A'mash la si woon ab Tabastaani al-asl waaye Kuufa la dëkkoon génn àdduna la 61 génn àdduna 145 ci li gën a siiw an Abi Waa'il rahmatullahi alayhimaa an Abi Waa'il mu jël Abu Waa'il Shaqiiq ibn Salama Abu Waa'il al-Kuufi rahimahullahu taala di muxadram fekk na jamono yonent sallallahu alayhi wasallam ne jotu ko gis génn àdduna vers les années quatre-vingt-deux rahmatullahi alayhi an Abdillah mu jële ko ci Abdillah di Abdillah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib Abu Abdirrahman al-Hudali al-Kufi radiyallahu ta'ala anhu génn àdduna la trente-deux rahmatullahi wa an Thabit mu ne Sulaymaan al-A'mash da koo jële ci ñaari sëy ci Abu Wa'il ak ci Thabit kon bu Abdullah mu ne wa an Thabit nii la ko Imaamul euh, Bukhari indi mooy mooy ki nga xamante ne mooy Sulaymaan al-Amash jële ko tamit ni mu ko jële ci Abu Wa'il la ko jële ci Saabit muy Saabit ibn Aslam al-Bunani rahimahullah al-Basri Abu Muhammad gane àdduna 41 génn àdduna la 123 rahmatullahi alayhi an Anas moom mu jëlu ko nag ci Seydina wa mawlaana Anas ibn Maalik ibn Nadr ibn Damdam ibn Zayd ibn Haraam ibn Jundub ibn Aamir ibn Ghanm ibn Adi ibn an-Najjaar al-Ansaari an-Najjaari Abu Hamza almadaniyu bokkoon ci waa Xasraj radiyallahu taala anhu xaadimu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam bi yonent saa sam di gàddaay si Médina dix ans la amoon fukki at génn àddina kan l'an quatre-vingt-dix këli gën a siiw këli ca Basra radiyallahu taala anhu xaadimu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam mooy Abdullah ibn Mas'ud ak Anas ibn Malik kon la ñaari càllale Imaamul Buxaari noonu la ko di an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala li kulli qaadirin liwaa'un yawma yawmal qiyaama qaala ahaduhuma yunsab kenn ci ñoom ne mooy yunsab dañ ko koy sampal dañ ko koy sampal laa wax lañ ko koy defal sampal sampal dañ ko koy sampal <laughs> waliyaadu billah waaw Allahu akbar waaw Allahu akbar mu ne yun sab dañ ko koy sampal eh, yawmal qiyaamati bi su taxawaay bi yorafu bi ci lañ koy xàmme we xam ne kee mooy le traître traître nga lu de kee eh, jàpp leen ab traître ngo lu leer yëpp di la gis waaw waliyaadu billah kon nii la ko al imaamu al Buxaari imaamu Muslim Abul Husayni rahimahullahu ta'ala mu ngi ko ni kitaabul jihaad wa siyar baabu tahriimil ghadr voilà buntu bi wax comme ni imaamu Nawawi tuddee buntu bi fii nii euh, imaam Muslim jiitu woon na ko baabu tahriimil ghadri noonu la ko imaam Muslim non loolu imaamu Nawawi moo ko tuddee <laughs> voilà imaamu Muslim kitaabul jihaad wa siyar bi mu deful baab imaamu Nawawi moo moo def yooyu ak lenn ci sura yi te moom moo ci gën a siiw la mu ne wa haddathanaa Muhammad ibn al-Muthanna ibn Bashar mu ne imaamu Muslim mu ne nettali nañu suñu ñaari sëriñ di Muhammad ibn al-Muthanna Muhammad ibn al-Muthanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar al-Anazi Abu Musa az-Zamin al-Basri sëriñ waa kutubu sitta gane àddina 167 génn àddina 252 wa ibn Bashar ak seexam bi <laughs> lañ leen di woowe Muhammad beneen al-Muhammadan Muhammad ibn Bashar ibn Usman ibn Dawud ibn Kaysan al-Abdi Abu Bakr al-Basri al-Hafiz si yowoon ci Bundaar gane àddina ñoo bokk at ñu gane àddina buñ génn àddina tamit 167 génn na 252 moom itam sëriñ waa kutubu sitta qaala nee nañu ñoom ñaar ñi haddathana ibn abi adi ñu ne nettal na ibn adi muhammad ibn ibrahim abi adi ibrahim as ta'ala génn àddina 194 di di a siiw mool a ta'ala a'lam al imam muslim taxawal ma indi la beneen càllale wa haddathani ta nettali na ma léegi man donc Bishr ibn Khalid di Bishr ibn Khalid al-Askari Abu Muhammad al-Fara'idi al-Basri rahimahullah génn àddina la 255 am na nag ñu ne 253 wallahu ta'ala a'lam qaala mu ne axbarana Muhammad mu nekk ñu nettali mooy Muhammad imaam Muslim rahimahullah ne ya'ni ibn Ja'far mooy Muhammad ibn Ja'far li ci mooy Gundar muy Muhammad ibn Ja'far al-Hudhali mawlaahum Abu Abdillah al-Basri rahimahullah gane àddina vers les années cent dix génn àddina cent quatre-vingt-treize rahmatullahi alayhi kon mu ngi noonu mu ne kilahuma ñoom ñaar ñëpp mooy kan ak kan mooy Muhammad ah kan ak kan kilahuma an Shu'ba mooy Ghundar Muhammad bi yaani na Jaafar ak Ibn Abi Adi ñoom ñaar ku nekk ci ñoom di jële an Shu'ba di Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistam al-Wasiti al-Basri amir al-mu'minin rahimahullah gis nañ ko sànk ci riwaaya imam al an Sulaymaan moom la mooy al mooy ibn Mihran bi li nga mooy al-A'mash moo nekkaat nii rahmatullahi ala al-jami' Abi Wa'il gis nañ ta'ala an Abdillah yi mu jëloon Abdillah mooy Ibn Mas'ud radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala li kulli ghadirin liwa'un yawm al-qiyamah yuqalu hadhihi ghadratu fulan voilà nii la ko li kulli ghadirin waaw trahir man bu nekk traître bu nekk dina am drapeau bes koy sampal bi su ba ñu ne lii de mooy drapeau mooy woraate diw mooy trahison wu diw wal iyaadu wallahi billah kanta léegi kon abdullah kon romb na kon gis nañ li nga xam ne moom la al imaamu al euh, nawawi njëkk wax ne wa ani ibn mas'ud léegi nag mu degoon ci ne wa wa ibn umar léegi nag ñu xool al imaamu kanta moom al imaamu abdullah ibn umar radiyallahu anhu moom ana naka la ko al imaam daal di imaamul Buxaari ñam ñoo ko jëkk a solo taboon voilà mooy dañ naan la boobu al imaamu Ahmadu ibnu Muhammad daal di na koy solo moom lu jiitu waaye na ko noonu solo woon na ko al imaam Abu a solo na ko a tirmidhi ñooñu ñooñu ko solo bu bu Abdallah bi foog naa wax nañ te ñi ko solo ñeneen ah ma juumul imaam Ahmad al imaam ibnu Maaja bu ma juumul waxuñu ko woon voilà ñoom ñoo solo bu Abdallah ibnu euh, Mas'ud bi kanta bu Ibnu Umar riwaaya bi al imaam al Buxaari rahimahullah kitaabul jizya baabu ismil gaadir lil barri wal faajir wa Abdullah indi na ko tamit kitaabul adab baabu maa yudaa an-naas bi aabaa'ihim ak kitaabul adab baabu maa yudaa an-naas bi aabaa'ihim da leen a tegale ñaari xadiis yooyu ak kitaabul hiyal ak feneen ak feneen kitaabul fitan tamit daal dina ko fay indi buñ gisee bu njëkk bi ta mooy buntu biñ newoon sànq al imaam al Buxaari yu mu ne haddasanaa Sulaymaan ibn Harb mu ne nettal nañ suñu sëriñ bi Sulaymaan ibn Harb ibn Bajiil al Azdi al Waashihi Abu Ayyuub al Basri rahimahullahu ta'aala al qaadi juge la woon gane àdduna 140 génn àdduna 224 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddasanaa Hammaad mu ne nettal na Hammaad di Hammaad ibn Zayd ibn Dirham al Azdi al Jahdami al Jahdami Abu Ismaa'iil al Basri al-Basri al-Azraq rahimahullahu ta'ala génn àddina non gane àddina 98 génn àddina 179 rahmatullahi alayhi an Ayyub gis nañ ko sànq ñoo gisuñu ko Ayyub ibn Abi Tamima ñun gisuñu ko Ayyub ibn Abi Tamima Kaysan as-Sakhtiyani Abu Bakr al-Basri rahimahullahu ta'ala gane àddina 68 génn àddina 131 ki ñu gisoon moo doon euh, Saabit lañ gisoon mais pas Ayyub an Nafi' mu jël ko ci Nafi' di mawla Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab al-Qurashi Abu Abdillah al-Madani al-faqih rahimahullah génn àddina la cent seize ci li gën a siiw wax nañu ne cent dix am ñu ne cent dix wallahu ta'ala an ibn Umar mu jël ko ci Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abd al-Uzza Abu Abdirrahman al-Qurashi al-Adawi al-Makki radiyallahu ta'ala al-Madani radiyallahu anhu génn àddina soixante-treize am ñu ne soixante-quatorze radiyallahu anhuma annahu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqulu li kulli ghadirin liwa ma'un yunsabu li ghadratin ne dégg naa yoneen saa salaam ne ñeel na bépp trahir man bépp traître ah, ab drapeau boo xam ne moom lañ koy sampal ndax wóoraate traître da xam ne trahison da nga xam ne moom la dëkke woon te moom la ne woon kam muslim ibn al-hajjaj abu ah, abul husayn rahimahullah kitabul jihad wa siyar boobu leen buntu yi buntu boobu leen di lépp suy surwaax yi def baabu tahrim al mu ne xadatana waaw <laughs> mu ne haddathana ibnu Umar moom da ci leen di ñett dafa buntu boobu suraax yi def euh, moom ñetti yu Abdullah ibn Umar la tegale voilà door a dugg nag ci yu Abdullah ibn Mas'ud indiwaat beneen bu ibn Mas'ud indi bu Seydina Anas après door a dugg Seydina wa mawlana Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anil jami' kon nañ jël benn rek ci ñett yi nga xam ne moom la di mu ne wa haddathani Yahya ibn Ayyub wa Qutayba ibn Hujr mu ne nettali ma sama ñetti sëriñ di Yahya ibn Ayyub di Yahya ibn Ayyub Abu Zakariya al-Baghdadi al-Abidu rahimahullah gane àddina 157 génn àddina 234 wa Qutaybatu di Qutaybatu ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah Thaqafi mawla Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani rahimahullahu ta'ala gane àddina 148 génn àddina 240 rahmatullahi alayhi wa ibn Hujr sama beneen ñetteelu sëriñ di Ali ibn Hujr ibn Iyas ibn Muqatil ibn Mukhadish ibn Mushambiq al-Baghdadi Sa'di rahimahullahu ta'ala Abul Hasani génn àddina gane àddina cent cinquante quatre génn àddina deux cent deux cent quarante quatre rahmatullahi alayhi kon moom moo ne an Ismaïl moom moo ñoom ñu jële ko an Ismaïl ibn Ja'far ñu jële ko ci nga xam ne waa Ismaïl ibn Ja'far ibn Abi Kathir al-Ansari az-Zuraqi mawla Abu Ishaq al-Madani rahimahullahu ta'ala génn àddina la cent quatre-vingts léegi an Abdullah ibn Dinar ñu jële ko ci nga xamante mooy Abdullah ibn Dinar al-Qurashi al-Adawi mawlahum Abu Abdirrahman al-Madani génn àddina la cent vingt-sept mu ne annahu sami'a Abdullah ibn Umar Abdallah ibn Umar mu ne dégg na Abdallah ibn Umar mi nga xam gis nañ ko sànq ci riwaaya Imaam al-Bukhari radiyallahu anhuma yaqulu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna al-ghadira yamsibu Allahu lahu liwaa'an yawm alqiyamati fa yuqaal ala hadihi ghadratu fulaan mu ne dégg na mu ne de moom dégg na yonent bi Abdallah ibn Mas'ud mu ne yonent saa sallam nee na nee na inna al-ghadira traître bi li nga xam ne mooy xaw ci mbiram yansubu de soo yansubu laahu borom bi da koy sampal lahu ñeel ko li waa un drapeau ndaw drapeau bu yées ay way jëla yawmal qiyaamati bu sub taxawaay ba fa yuqaalu ñu naan alaa waa alaa yëgu ngeen ñu yëgu ngeen hadihi lii ngeen di gis mun mun mu samp nii waaw àgg ba ca kaw gadratu fulaan mooy trahison wu diw voilà mooy trahison wu ki nga xam ne mooy diw wal iyaadu billah léegi kon léegi mu des tan wa anas la wax moom al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu tabaraka wa taala rahmatan wasi'a mooy ñetteelu ki nga xam ne moom la boole woon ci càllale bee wa an ibn Mas'ud wa ibn Umar wa anas léegi radiyallahu taala anil jami' léegi nañu xool kanta sayyidina wa mawla ne na Anas ibn ta'ala anhu nan la ko Cheikhaani est-ce que ñoom doon nga ko solo ñu ne la boobu nag imaam Ahmad moo leen ci jiitu woon seen sëriñ ñoom ñaar kanta ñi solo wuñu ko al-imaam al ko di ba buntu bi ñu nekkoon téere bi ñu nekk ci ñett xadiis ñaari romb kitaabul jizya baabu ismil gaadir lil barri wal faajir mu ne haddasanaa Abul Waliid gis nañ ko sànq jarul ñu jaaraat mooy Hishaam ibn Abdil Malik al-Baahili at mooy même tàllale bi mu jële woon xadiis bële ndax waxoon nañ la xadiis boobu noonu dafa ne an waan dane muy Shu'ba ak mu jële ko qaala Abul Walid ne an qaala haddathana Shu'ba Shu'ba moo ñu nettali an Sulaymaan al-A'mash muy ibnu Mihraan al-Kaahili an Abi Waa'il an Abdillah waaye wa an Saabit waaye jële na tamit euh, al-A'mash ci Saabit an Anas mu jële Sayyidina Anas radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala li kulli ghaadirin liwaa'un yawm al-qiyaamah qaala ahaduhuma yunsabu wa qala al-akhar yura yawm al-qiyama yurafu bihi loolu gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna kanta al-imam muslim abul husayn al-Ghazali rahimahullahu ta'ala mu ngi ko ne kitaabul jihaad wa siyar baabu tahriim al-ghadr mooy même foofu rek ndaa tegale hadiis yi qaala mu ne waxoon nañ la nan la ko rangalee mu ne haddathanaa Muhammad ibn al-Muthanna wa Ubaydullah ibn Sa'id yi mu tegal Muhammad ibn al-Muthanna moo di beneen sëriñam mu ne haddathanaa net Muhammad ibn al-Muthanna gis nañ ko sànq mooy ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar Abu Musa az-Zamin al-Basri gane àdduna 167 génn àdduna 252 wa Ubaydullah ibn Sa'id ak beneen sëriñ bi Ubaydillah ibn Sa'id ibn Yahya ibn Bard al-Yashkuri mawla Abu Qudama as-Sarakhsi al-Yashkuri mawlahum an-Naysaburi génn àddina li nga xam ne mooy deux cent quarante et un rahmatullahi alayhima qaala mu ne ñoom ñaar Muhammad ibn al-Muthanna ak Ubaydillah ñu ne nee nañu haddathana ne telu ñu Abdurrahman ibn Mahdi ñu Abdurrahman ibn Mahdi ibn Hassan ibn Abdurrahman al-Anbari Abu Sa'id al-Basri al-Lu'lu'i rahimahullahu ta'ala gane àddina 135 génn àddina 198 rahmatullahi alayhi léegi an Shu'bata mu jële ko ci nga xam ne mooy Shu'ba di Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki voilà <laughs> voilà ci moom la ko jële mooy Shu'ba moom lañ gis sànq amirul mu'minin an Thabit mooy comme bële bi mu ne askëli euh, Sulayman al-Amash da ko jële ci euh, euh, ki nga xam ne mooy Thabit ah jële na ko ci Abu Wa'il jële na ko ci Thabit kii nag Shu'ba moom moo ki nga xam xam ne moo ko jëlee an euh, ki nga xamante ne mooy euh, an euh, Saabit voilà fii Shu'ba la mu ne kon Shu'ba ibnu al-Hajjaaj rahimahullahu ta'aala voilà Shu'ba mu ne an Saabit jële ci Saabit ibnu Aslam al-Bunaani Abu Muhammad al-Basri yu gane àddina 40 ans génn àddina 123 gisoon nañ ko sànq ci càllal yële an Anas mu jële Seydina Anas ibnu Maalik ibnu Nadr ibnu Damdam gis nañ ko sànq ci Imaam al-Bukhaari radiyallahu anhu sallallahu alayhi wa sallam li kulli ghadirin liwaa'un yawmal qiyaamati yu'rafu bihi trahir man traître bu nekk dina am drapeau boo xam ne moom lay ñeel bésu taxawaay bu boo xam ne moom lañ koy ràññeewee léegi kon loolu leer na léegi nag mu def hadis bi nga xam ne nag moo ci tegu moom la ci al imaamu al Nawawi rahimahullah teg mooy mille cinq cent quatre-vingt-six mu ne waan Abi Sa'id al-Khudri boobu nag mu ne woon rawahu Muslim mooy an Nabi sallallahu alayhi wasallam qaala li kulli ghadirin liwaa'un 'inda istihi yawm al-qiyamah yurfa'u lahu bi qadri ghadrihi ala wala ghadira a'zam ghadran min amirin 'aam loolu nag nañu xool est-ce que sax al imaamu Muslim moom doon ko ko solo ñu ne la déedéet sëriñam al imaamu hmm? Ahmadu ibnu Muhammad ah daal dina koy solo waaw ci wa inna Allah azza mooy waa ko da ko indi ba pare ne daal di indi Sufyaan nee na mooy Ibnu daal di dool après nag daal di indi nag fi nga xam ne mooy euh, euh, càllaleem voilà mu ne wa inna allaha azza wa jalla kawe na màgg na mustaxlifakum fiiha mooy suuf si da leen fee indi ngeen di wut woon waaw kenn saxul waaw kenn saxul gis nga kaaba gi nii lii laa wax ñaata nit a ko wër waaw ñaata nit ñu dugg ñoo xam ne ñu ngi biir suuf dootuñu génn ci lu dul yawmal qiyaam ñoo ko wër waaw ay génération génération waaw depuis taamam aadama yonent yi fi jaar ba temps yonent saa salaam saxaaba yi taabi'iina yi ñu topp seen gannaaw ba l'an mille quatre cent quarante-sept ay